ñu ñëw fi ñu yemoon di fukkeelu laaya bi muy mu verset bi ci lañu waroon a jëlaat fan tay ji inshaa allahu taala ginnaaw bi nga xamante ne nii lañ gisoon ñi nga xam ne ñoom la suñu boroom daal di digle daal di permettre daal di may ñu jullit ñi daal di mën a am ay relation yu normal yoo xam ne comme nit ak nit ak diggante dëkkandoo ak yooyu la ci yéeféer yi ak ñi nga xam ne ci ñoom yéeféer yi nag dafa tere ñu daal di am relation yooyu di li nga xam ne mooy mooy mooy mooy loolu di dox diggante dëkkandoo ak lu rafetal googale moom loolu leeroon nañu ko walillahi alhamdu wal minna léegi nag mu ñuy wax ci saar bi nga verset bi muy laayaab fukkeel bi nga tax moo tax ñu tudde saar bi almumtahina wala almumtahana suñu boroom nag di leeral loolu le atte yooyale mu ne yaa ayyuhal ladina amanu ee yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal idaa jaakumul mu'minaatu bu leen dikkalee way ngëm yàlla yi muhaajiraatin seen xaal nekk ñoo xam ne dañoo gàddaayi jóge ca yéeféru makka ya zaadahallahu tashrifan wa takrima aksi fii nii ginnaaw sulhul Hudaybiya famtahinuhunna ci juróom benneelu at bi ci gàddaayu yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi famtahinuhunna na ngeen leen saytu na ngeen nekk ñoo xamante ne nii na leen di tester de ngir xool est-ce que dañoo ñëw ngir gàddaay lillahi wa rasuulihi ngir yàlla ak ndawam bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi wala dañ fee ñëw ngir naqaral seen jëkkër walla boog dañ naan ne ñëw ndax Medina moo gën neex Makka kon nag da ngeen leen di saytu examiner leen tes tester leen nan lañ koy defe nag loolu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dafa am ñaari wax yu ñu jële ci mawlaana ibnu abbas radiyallahu anhuma mu ne benn bi mooy bu ñu ñëwee dañu leen di waat loo ne ñoom dañoo ñëw ngir yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam te ñëwuñu fi ngir naqaral seeni jëkkër bu ñu ko xasee def ñoom jigéen ñoo ñële soxna yoo yële ñu daal di leen nangu ñu ñëw Medina toog fi te duñu leen delloo yéeféri de lool benn wax la beneen wax biñ jële ci moom ba léegi radiyallahu anhuma mu ne booy dañ leen di laaj ñu daal di seede seede yi lislaam yi mooy gëm ne yàlla mooy mooy borom bi ñu war a ji bi ñu war a jaamu ci dëgg te kenn ko bokkaale te sayyidina sallallahu alayhi wa sallam ndawam la beneen wax bi nag bi am ci nañ lañ leen di tester saytoo leen sayyidatu Aisha binti siddiqi radiyallahu anha wa anhuma wa ardaahuma moom moo ko wax mu ne liñ leen di saytoo du dara lu dul li nga xam ne mooy verset bi ñëw laaya bi nga xam ne mooy bi jiitu bu mujj ci saa ci ci saar bii muy muy muy laayaab bi nga xam ne mooy fukk ak ñaar bi ko muy douzième laaya bi loolu dina ñu ci ñëw wallahu taala alam kon suñu boroom ne kon yéen ñi gëm yàlla bu dee ne way ngëm yàlla yi dañoo jóge fële ne dañuy gàtt gàddaay jóge makkatal mukarrama zaadahallahu tashrifan wa takrima famtahinuhunna na ngeen leen testé daal di leen saytu de allahu lu ngeen mën a testé nag na ngeen xam ne allahu borom bi tabaraka wa taala a'lamu mooy ki xam dëgg dëgg bi imanihinna ndax ñoom li ñuy wax te di ko wane bu keroogee loolu dëgg ci ñoom wala déet fa in alimtumuhunna ngëm yàlla ga ñuy woote la moo leen indi borom bee gën xam ndax dëggu la ci ñoom wala déet fa in alimtumuhunna mu'minatin yéen jullit ñi bu ngeen defee test boo bële ba li leer ci ci biti mooy ne ñoom dañu ay ngëm yàlla lañ ñu nangu ne ñoom dañoo ñëw ngi yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala ñu nangu poñ yi nga xam ne point yi ñëw ci fukkeelu laaya ba ak ñaar loolu la ñu nangu ko bu boobaa nag suñu boroom ne kon fala tarji'uhunna ilal kuffaar bu leen leen delloo ci yéefaru Makka yi comme lim xewe woon ci sayyidatuna Ummu Kalsum boobale di doomu Uqba ibn Abi Mu'ayt nekkoon soxna ci Amr ibn al suñu boroom nag ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu mel noon bu leen leen delloo wàcce yéefér ya lu tax mu ne laa hunna hillun lahum ndax ñoom ba ñu tuubee nekk jullit ñoom ñun soxna yoo yële te seen jëkkër ya des nekk ay yéeféer lool moo tax laahun na déet ñoom jigéen ñooñule le xillun di dagan lahum ñeel yéeféru yéefér yi walaa hum ñoom yéefér yi ya xilluuna daganuñ lahun na ñeel jigéenu jullit ñi wa aatuhum maan anfaqu léegi nag buñ jógee Makka ñëw ne nañ leen delloo seen soxna yi ñu ne leen kenn du leen ko delloo ndax ñoom léegi ay jullit lañ ci ay yéefér ngeen est ce que dañ leen naan ñibbi leen dellu leen du ngeen fi am dara suñu waroom ne déedéet wa atuhum ma anfaqu xool leen can dañu joxe woon lu tol noonu ne leen ngeen jël ko delloo leen ko ne leen téye leen seen can waaye amatu ngeen fi soxna ndax l'islam moo tàqale seen diggante wala junaha alaykum an na mu ne kantaa yéen yéen ñii jullit ñi nag ginnaaw bi ñëwee ci yéen nekk ay célibataire amatuñ kenn ku leen denc bu boobaa amul benn problème amul benn xat-xat an na ngeen denc leen waaye iza ataytumuhunna na ci kaw ngeen jox leen seen can ndax can farata la wala tumsiku bi isamil kawafir te yeen jullit ñi bu ngeen amee ay jigéen ñoo xam ne seeni soxna lañu woon ci tereebu Hudaybiya bii ci jàmmoo gi xew diggante jullit ñi yéeféer yi ci diggante boobu ñu jóge fi dem Makka ñoom ndax nekkiwaat ay yéeféer bu leen fi nekk di jàpp ci seen soxna yoo yële nga xam ne ay yéeféer la ñu far doon bàyyi leen leen ñu dem wasalu te ngeen dem ca waa Makka nag ngeen laaj leen maa anfaqtum can ga ngeen joxe woon nañ leen ko delloo ñoom wal yasalu te ñoom waa Makka bu loo xewee ci ñoom jigéen gu jóge ci ñoom ñëw fii ñoom dañu ñëw laaj ma anfaqu can ngeen ci defoon zalikum luy de moom moom hukmullahi mooy àtte bi yàlla bi nga xam ne yahkumu baynakum moom lay àttee seen diggante yéen jullit ñi ñi ko doonul wallahu tabarom bi alimun aji xamaakoon la hakimun ko xerañay àtte la de mu ne wa in faatakum shay'un min azwajikum ci laayab onze bi bu dee nag dala fa rëcc jóge ci yéen shay'un kenn lenn min azwajikum ci seen soxna yi yéen jullit ñi ilal kuffaari dem te yéeferu ubbi daal di dem ca ñoom fa aqabtum ngeen dem xare ji fa a ba am fa ay màng fa aatul ladina dhahabat azwajuhum mithlu ma anfaqu fekk ñoom ñu dem ci waa Makka ndax waa Makka dañ ne woon ñun dañoo gëm alxuraan ba ngeen laan leen delloo leen dara ku fi ñëw dara jigéen bu fi ñëw kenn du leen delloo benn can suñu borom nag ne ñu noonu le nga xam ne ñoom seen soxna yi dañoo dem waa Makka ne leen dara lañ leen dul jox yéen jullit ñi bu ngeen demee xare ba am ay màng ci trésor public na ngeen ci jël loo xamante ne nii moom ngeen di jox seen jëkkër yoo yële li nga xam ne moom lañ dépensé woon ci ñoom lu toll ni la ñu dépensé woon ci can wattaqullaha te na ngeen ragal yàlla alladhi moom mi nga xam ne antum bihi mu'minuna moom ngeen gëm muy muy wax nag li nga xam ne mooy mel mooy niñ leen di testé mu ne yaa ayyuhan nabiyyu e yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam idaa jaakal mu'minaatu bu dee way ngëm yàlla yu jigéen yi dañoo bàyyee koo makkatal mukarrama zaada allahu tashrifan wa takrima ñëw fii na ñoom dañuy ñëw ngir gàddaay si yu bàyyi naka ñëw jaayanteeg yow lan ngay jaayanteeg ñoom mooy ci kaw yi ala an la yushrikna billahi nañu jaaya jaayanteel ak ñoom duñu bokkaale ak borom tabaaraka wa taala sey an dara dara dara wala yasriqna ñaareel bi ñuy jaayante wala yasriqna da duñu sàcc de wala yaznina ta duñu njaaloo wala na yaqtulna na beneen muy ñeenteel bi du ñu faat seen doom yi ëmb ba dem ba ca biir nga yàq biir beeg yooyu wala suul sa doom wala daal di koy faat ginnaaw bi nga ko juree nga yóbbu góob ko ci poubelle yi du ñu ko def de wala yatiina bi buhtaani yaftarina te duñu fi indi njombateef goo xamante ne ñoom ñoo ko def de bayna aydihim muy tukkee ñoo ko dóor muy tukkee bay na ay diihim ci seen diggante loxo yi wa arjulihin na du caagante ne seen tànk yi mooy jur doom ba pare goo xam ne jaarul yoon nga far gëmloo sa jëkkër ke ne moom nii moo ko jur ndax nekk ci ab sëy di foo keneen wala ñeneen ba uta ca ëmb nag waaye nag ngëpp far nag ñeme woo wax ne moom la moom mu far dugal ko ci askan woo wale mu ne loolu te duñu ko def defak ñu jaayante ci lool wala yansinaka fii ma'ruf te duñu la mooy yow yonente bi alayhi salatu wassalam ci yu baax yi nga xam ne moom ngay digle lañ ci man la ñuy def duñ la mooy de gis ne ñu naan leen mees xaraam na ñu ne way yonente bi alayhi salatu wassalam rëbb na kuy meesu waaye ñoo tay déedéet loolu duñu ko def de mooy dañuy jaayante yow ko ne loolu ñi nga xaraamal dañ koy ba fa baayaahunna bu ñu nangoo ci nag bu boobaa ca kaw loolu fa baayaahunna na nga jaayanteeg ñoom wastaghfir lahunna allah te na nga leen ñaanal njéggal sa borom tabaraka wa taala inna allah dëgg-dëgg buur yàlla gafuuru na ji jéggalaa koon la rahimu na ji yërëmaa koon la muy tëj saar bi mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal laata tawallaw muy dellu di wax qadiyatul walaa'i wal bara bennoo bi ñu war a bennoo ante ante julli jullit waaye denc yéefér yi mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla laa tatawallaw bu leen nekk daan da ngeen di méngoo xawman ay nit ñoo xam ne ghadiballahu alayhim borom bi moo tar mer ci seen kaw qad ya isu ñoom ñoo ñële daal di nañuy désespéré wu ndax gëmuñu sax minal aaxirati désespéré wu nañ ca bésu pénc ba de mooy ndax dañ koo gëmul sax kamaa kem nga xam ne ya isal kuffaaru noonu la lay daal di désespéré woo al kuffaaru yéeféri min ca waa bàmmeel mooy bu ñu fa demee ba gis yiñ leen doon dig ñu koy wedde ni ñuy ñàkke yaakaar ki ni fii dinañu texe ndax xam